بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لَظَى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون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 ginnaaw a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim innal insaana xuliqa haluu'an izaa massahu sharru jazuu'an wa izaa massahul xayru manuu'an sadaqallaahul aziim maanaam ñu gisoon ni borom bi subhaanahu wa ta'aala di wax ginnaaw a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim mu naan innal insana naka doomu aadama euh, xuliqa moom de dañ koo bindee mu nekk koo xamante ne euh, halwaa dafa euh, nekk ko xamante ne dafa yaafus te dafa dafa nekk koo xamante ne halwaa dafa caalit iza massahu su ko laalee alxayru lu baax moom mu daal di nekk iza sharru boog lu bon su ko laal gu ndaw lu mu tuuti tuuti ci laal mu daal di nekk koo xamante ne eh, ja a eh, jazua koo xamante ne ku ku ne lacc la wa idha massahu su ko laale alxayru yiw manua mu daal nekk xañaakoon ñu gaa gisoon nañ ci suñu jotaay bi weesu ci ay borom bi subhaanahu wa ta'ala ba fi nga xamante ne foofu la foofu la ñu woon fi borom bi eh, subhaanahu wa ta'ala di wax ci wàllug xayr maanaam iza massahu su ko laalee maanaam laal bu ndaw luum tuuti tuuti lu mu am ci xayr ci al xayr ci yow e, rek maanaam mu daal nekk xañaakoon li nga xamante ne moom mooy maanaa yi nga xamante ne moom la maanaawu al xayr yore bokk na ci maanaa yi nga xamante ne moom lañ ci gisoon moom mooy e, maanaam alquran e, comme fi nga xamante ne moom la waxoon ne yéefiri ma maa yawaddu alladhina kafaru min ahlil kitaabi walal mushrikina an yunazzila alaykum min xayrin min rabbikum maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy yéeféer yi mébétuñu maanaam yéene wuñu leen mukk maanaam muy ñi nga xam ne ñoom ñooy ñu weddi yàlla borom subhaanahu wa ta'ala ci waa ahlul kitaab weddi li nga xam ne moom la yent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam indi ñoom ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy bokkaale yàlla ñoom ñëpp amul kenn ku leen ci yéene yéene wuñu leen li euh, nga xamante ne moom mooy ngëneel gu ma maanaam xéewal gu rëy gi te moom mooy alquran moo bu xayru alquran lay tudd bu tukkee euh, euh, min rabbikum ak fi nga xamante ne moom la borom bi subhaanahu wa di wax naan maanaam bokk na ci njariñ maanaam fi muy teg feneen moom mooy lu ëpp njariñ kom bi mu naan maanaam sax min ayatin aw nunsiha na bi xayrin minha aw misliha duñu nasaxal benn aaya wala bokk Euh, maanaam sax min ayatin aw euh, euh, maanaam sax min ayatin maanaam bu ñu nasaxal benn aaya lulul ne mu ne lu lulul ne aw aw mun si xaa wala boog ñu bàyyi ko maanaam jël remplacer wuñ ko par beneen waaye dañ ko fee bàyyi mu ne lulul ne rek natt bi xayrim min xaa dinañ indi aaya boo xamante ne moom moo ko gën wala boog aw misli moo ko ëpp njariñ ci yéen wala boog aw misli xaa wala boog mu yem njariñ njariñ ak yéen ak gisoon nañ tamit ne bokk na ci maanaay moom mooy alal mooy bi mu naan masalan kutiba alaykum idha hadara ahadakumul mawtu in taraka khayran al wasiya maanaam ne su fekkee mu ne farataal lañ ci yéen fu fekkente ne dafa am kenn ci yéen koo xamante ne euh, dafa euh, euh, bàyyi fi alal bu boobaa mu daal di bàyyi fi maanaam in taraka khayran maanaam mu bàyyi fi alal boobaa mu bu boobaa mu daal di nekk wasiya maanaam bokk na ci li nga xamante ne tamit moom mooy maanaa moom mooy euh, al afdal maanaam mooy li comme li nga xam ne li borom bi subhaanahu wa taala mu naan yasalunaka anil yataama qul islahun lahum xayr maanaam dinañ la laaj ci li aju ci njëriñ mi mu ne bu fekkente ne bu boobaa maanaam fadl lay tekki foofu maanaam moom mooy yéwénal ci ñoom kooku ngëneel rek la defal defal leen euh, lu baax loolu euh, ngëneel la Euh, gisoon nañu tamit ne moom mooy safaanu lépp loo xam lépp loo xamante ne rek lu bon la loolu dañ koy tuddee xayr maanaam gisoon nañu tamit ne maanaam comme fi muy waxee naan euh, bi yadikal xayru innaka ala kulli shay'in qadir yàlla ci sa loxo rek la nekk yow yow sa loxo rek yow yow yàlla la la yiw nekk ndax yow am nga kàttan ak sañ-sañ ci def lépp bépp mbir naka noonu bokk na ci li nga xamante ne moom mooy euh, maana bi nga xamante ne Euh, moom mooy euh, alxayru moom mooy ak ak ak ak ak maanaam mooy mooy mooy lu baax rek maanaam lépp loo xamante ne day defar maanaam luy defar rek maanaam côté loolu moom mooy wal takum minkum ummatun yad'una ilal xayr maanaam te sax loolu mënef na koo tuddee l'islam maanaam mu alxayru boobaa day daal di tekki l'islam day daal di tekki lépp loo xam ne lu yéwénal la muy alquran ak sunna Euh, te loolu moom mooy nan maanaam na ngeen nekk wala tax minkum umma maanaam yéen nekk leen ay xeet xeet woo xam ne maanaam loolu tegtalewul ne na am ci yéen ñu mel nii déedéet li muy tekki mooy yéen nekk leen xeet woo xam ne nii ngeen mel moo tax min boobu bayaani yàlla comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxe woon ci suñu jotaay bi weesu mu ne kon wal takun na nekk kon minkum euh, maanaam na ngeen nekk yéen ñii ñëpp maanaam na ngeen na nekk mbool ci seenu mbooloo ummatun xeet woo xamante ne yad'una ilal xayri dañuy wootee jëm ci lislaam jëm ci li nga xam ne moom mooy jaamu yàlla maanaam kon foofu alxayru lool lay tekki dégg nga wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhawna 'anil munkar ulaa'ika humul muflihun te ñuy digle lu baax te tere lu bon daan ñooy ñi nga xamante ne euh, ñoom ñooy ñi texe euh, comme li nga xamante ne tamit gisoon nañ ko ci moom mooy maanaam biñ ci mujj woon a gis ci suñu jotaay bi weesu moom mooy euh, borom subhaanahu wa ta'ala maanaam ab al alxayru Euh, wala boog am na beneen maanaam bu ñu gisoon moom mooy euh, lépp loo xamante ne jëf ju baax la comme ni nga xam ne jëf ju baax yooyu comme fa may ya'mal mithqala dharratin khayran yara maanaam comme képp koo xam maanaam euh, képp koo xamante ne jëf na lu tolloog lu tolloog misla fa may ya'mal lu tolloog luy luy peese luy mandaxe zarra mooy ak pepp xayran ci lu baax maanaam ci yiw maanaam mooy bépp jëf joo xamante ne rek jëf jooju jëf ju yiw la bu boobaa euh, loolu lay daal di tekki gisoon nañ tamit ne day tekki euh, doom ju baax comme ni nga xamante ne borom bi subhaanahu wa ta'ala waxe ne wat asa an takrahu shay'an wa yaj'alu wa yaj'alu Allahu fihi xayran kathiira fekk muy wax ci jigéen ñi nga xamante ne léeg-léeg mën ngeen leen a euh, bëgg a takka takka ak ñoom Euh, bu boobaa euh, mu ne mu ne bu boobaa mu ne léegi nag yéen léeg-léeg ngeen daal di euh, bëgg ñi nga xamante ne ñoom ñu ngeen sipleen ngeen sip ñi nga xamante ne noonu la ñu doxalee ak yéen wala bokk ngeen sipleen ba pare fekk ne buur yàlla subhaanahu wa taala na ci ginnaaw loolu yëpp mu daal leen ci defal ay doom yu baax naka noonu bokk na ci maana yi nga xamante ne moom la xayr am moom mooy euh, li nga moom mooy ak euh, moom mooy euh, ngëneel comme wa huwa xayru raziqin maanaam moom li muy tekk moom mooy moom borom bi subhaanahu wa moom moo gën ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy wërsëgalaate ak tamit comme ni nga xamante ne noonu la borom bi subhaanahu wa di wax naan maanaam léeg-léeg tamit mu nekke comme tamit fi muy waxee naan wa huwa xayrul xaakimiin maanaam te moom mooy ki nga xamante ne moom moo gën ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñiy tëral ñi leen di àtte yéen ñëpp maanaam moom mooy ñi nga xamante ne moom borom bi subhaanahu wa taala moom moo ci gën am na amaa li nga xamante ne léeg-léeg maanaa bi day daal di tekki aafiya maanaam jàmm maanaam euh, maanaam ak mucc comme fi nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa taala di wax ne in yam in yam saska llaahu bi durrin falaa kaashifa lahu illaa huwa wa in yam saska bi xayrin fa huwa ala kulli shay'in qadir moom buur yàlla borom bi subhaanahu wa taala mu ne bu fekkente ne moom buur yàlla subhaanahu wa ta'aala in yamsaskallaahu bi xay euh, euh, bi durrin maanaam bu la bu la laalalee maanaam bu tegee ci sa kaw ak lor mu ne falaa kaashifa lahu illaa huwa kenn du ko wuññi ku dul moom euh, te mu ne waaye nag bu fekkente ne lu bon daf laa laal moom moom moom buur yàlla subhaanahu wa ta'aala maanaam bu fekkente ne ak jàmm moo la dal maanaam mooy contraire lor maanaam li nga xam ne mooy safaanu lor loolu moom mooy xayr mooy yiw maanaam mooy jàmm rek nekk ci maanaam dara bañ laa laal ci lor ah, am na beneen maanaam maanaam bu boobaa ne borom bi subhaanahu wa ta'aala ne fa huwa moom buur yàlla am na sañ-sañ ci def lu ko neex ci mën a ci def lu ne eh, léeg-léeg eh, eh, moom bi borom maanaam maanaam léeg-léeg maanaam bi li nga xam ne moom mooy xayr di tekki ngëm yàlla comme fi nga xamante ne moom la borom bi subhaanahu wa taala di wax naan law alima allahu fihim xayran la asmaahum maanaam ne euh, borom bi subhaanahu wa taala di wax boo gisee ñi nga xamante ne seen xol moom dafa tëju maanaam borom bi subhaanahu wa taala ne su fekkonte xam na ci ñoom yiw mooy gëm yàlla xam na ne ñii am nañ capacité mën a gëm yàlla la asmaahum kon dina leen dégtal alquran bi mooy alquran bi buñ ko waxee dina leen may ak dégg-dégg ci euh, alquran boobu ñu xam ne loolu ah mën naa ne naka noonu li nga xamante ne léeg euh, day daal di tekki euh, ak xeetu rammu ak maanaam lépp loo xamante ne ak njariñ la boo xam ne day ñëw ci man te loolu moom mooy yenent bi sallallahu alayhi wa sallam li borom subhaanahu wa taala wax ne ko ko qul law a'lamul ghayba lastakthartu minal khayri wa ma massaniya suu waxal ne su fekkoonte ne xamoon naa kumpa yi maanaam lépp loo xamante ne rek nar naa xew rek xamoon naa ko ci détails yi ni mu gën a tuute maanaam kon de bu boobaa li nga xamante ne mooy njariñ yi ñëw di ñëw ci man man doon naa ko dem wut ji léegi maanaam kon mu daal di mën a yegg si ci man mooy boobaa njariñ lay daal di tekki buy ñëw ci nit ki te bu boobaa dara lu bon doo doonu moo woon dal euh, li nga xamante ne euh, beneen bi nga xamante ne tamit moom mooy euh, xay xayru léeg-léeg mu tekki jëg bu woyof maanaam njëb gu seeru dara comme fi maanaam fi mu naan inni araakum bi xayr man de damaa gis ci yéen maanaam ne njëg gu woyof ngeen may defal euh, naka noonu euh, comme euh, na nga xamante ne noonu gisoon nañ tamit baatu naa naafila mais xayr fi'lal xayraat maanaam loolu wa fi ilayhim fi'lal xayraat comme ni alquran wax loolu boobaa day daal di tekki loola moom waf'alul xayra mooy def leen jëf yu baax yëp maanaam bu boobaa tamit day daal di tekki jëf yu baax yi. am amma fi'lal xayraat moom mooy eh, jëfu naafila yi eh, bokk na ci eh, borom bi subhaanahu wa bi muy wax ci wàll maanaam naan lakum fiha xayr maanaam loolu pay lay tekki mooy ne di ngeen ci am am pay bu am pay mu baax naka noonu borom bi subhaanahu maanaam am na yeneen i maanaam comme li nga xam ne léeg-léeg day daal di tekki day daal di tekki ak fegu maanaam ak fegu kom fi mu naan maanaam mooy ne nit koo xamante ne Euh, du du du dem di def ci lu bon maanaam loolu xayr day daal di teg ci loolu comme ni nga xam ne walaw laa iz sami'tumuuhu zanna al-mu'minuuna wal-mu'minaatu bi am anfusihim xayra maanaam lan moo tere woon bi ngeen déggee loolu euh, nit ñu maanaam zanna al-mu'minuuna njort maanaam nit ñu baax maanaam nit ñi euh, maanaam nit ñi zanna al-mu'minuuna nit ki. Eh, maanaam jullit bi way gëm ñi ñu góor ñi waa way gëm ñu jigéen ñi dana loolu naat bi am fusim ci seen bopp xayran ak fegu maanaam moom mooy eh, fegu mooy bañ a nekk ci jëf yu bon yi loolu tamit alquran day wax kon baatu xayr fekk loolu la ci jublu eh, léeg-léeg tamit comme ni nga xamante ne noonu lañ ko maanaam noonu la nekkee ci sa boobu nekk ci suuratu nuur muy sox soxna Aisha radiyallahu anha maanaam bi nga xamante ne borom subhaanahu wa taala dafa wax ne waaw ñi nga xamante ne ñoom xëy nañu ñu ngi toog di xalaat na xëy na soxna Aysa radiyallahu anha lii ñu koy tuumaal def na ko wala defu ko ñooñu lan moo tere woon ne bu ko déggee ñoom en ay ñu yàlla nekk ay jullit ñu daal di njort ci seen euh, ci seen bopp ñoom maanaam mooy seen mbokk jullit ñi comme seen bopp la mën ñu njort ci seen bopp yiw maanaam ne ñoom kat danañu fegu te ñu nekk ci loo xamante ne lu bon la euh, ak tamit maanaam léeg-léeg day tekki tamit ak mbaax maanaam mooy euh, salaax bi tekki ak comme ni nga xamante ne noonu la borom bi subhaanahu wa ta'ala euh, di waxe wax wa kaatibuhum in alimtum euh, fihim xayra maanaam seen jaam yi nga xamante ne ñoom maanaam bu ñu ñëwee ne dañoo bëgg euh, daal di bindu su ko defee ngeen def contrat boo xamante ne day tax ngeen mën leen bàyyi libéré leen waaye ñoom ci kaw ñu fay leen mu ne loolu na ngeen ko nangu bu fekkente ne xam ngeen ci ñoom ak mbaax ne ñoom maanaam as-salaah comme bu boobaa maanaam lay daal di tekki te moom mooy ak mbaax. naka noonu euh, euh, day daal di euh, tekki maanaam moom mooy ak ngañaay maanaam comme ni yow yaxsabuna al-ahzaba bim naan bim naan lam yanaalu lam yanaalu xayra maanaam lam yanaalu xayra maanaam mooy amuñu ak ngañaay maanaam loolu loolu lay daal di tekki kon boobaa xayran loolu lay daal di tekki moom mooy gañe ci biir xeex bi beneen bi ci des tamit moom mooy day tekki ñam comme ni nga xamante ne noonu la yéen yàlla Musa alayhi salaatu wassalaam waxoon ne rabbi inni lima anzalta ilayya min xayrin faqir maanaam ñam ak wërsëg maanaam lay daal di tekki lépp loo xamante ne eh, dana tax mu mën a dund moom mooy rabbi mooy ba mu demee toog ci kaw ci garab ga ca Madyana daan ni rabbi yow sama borom de inni naka man lima anzalta ci li ngay wàccee ilayya ci man min xayrin ci loo xam ne danaa ko mën a dundee maanaam loolu lay tekki maanaam lu ñu mën a dundee maanaam rek faqir lool lu ma ko ku ko eh, ku ko eh, aajo Euh, naka noonu euh, al xay xayr maanaam yiw day daal di tekki euh, alal joo xamante ne alal ju baax la ju ñu mën a jariñoo ngir jaamu yàlla te sax bu fekkente ne dañ koo tënk ci aaya bi nga xam ne borom subhaanahu wa ta'ala daf ko ci leeral loolu day daal di tekki aussi aw ay fas comme bi yent yàlla Souleymane alayhi salaatu wassalaam waxe woon inni ahbabtu hubbal xayri an zikri rabbi hatta tawaarat bil hijab maanaam man de damaa sopp li nga xam ne moom mooy bëgg lu baax maanaam euh, bëgg lépp loo xamante ne ak jaa dañ koy maanaam ak euh, lu nuy jaamoo yàlla la maanaam foofu nag dafa am sew-sew euh, yen ci yàlla Suleymaan alayhi salaatu wassalaam waxul ne inni ahbabtul xayra waxul ne man dama bëgg lu baax maanaam waxul ne dafa bëgg fas yii nga xamante ne dañ koy dañ koy jëfandikoo ngir di xeex ci yoonu yàlla waxul lool de dafa ne damaa bëgg sopp loola maanaam kon moom mooy tey masalan nit koo xamante ne euh, euh, maanaam loolu moom mooy bëgg lu baax maanaam mooy dayo bëgg li nga xamante ne moom mooy lépp loo luy tax nit ñi di xeex di jëmale yoonu yàlla ci kanam maanaam loolu daf koo bëgg maanaam moom yawul ci bëgg yoonu yàlla jëm kanam mais dafa bëgg lépp luy tax yu maanaam lépp loo xamante ne euh, dafa askanante ak sopp googa te masalan tey bu fekkente ne eh, benn waay eh, masalan eh, dafa da da da dafa sopp benn mbir maanaam wala boog maanaam mu am lu mu sopp loo xamante ne moom moom ay ay ay doxalinam la masalan dafa sopp masalan di di daw ji maanaam di def sport wala yooyu noonu sopp gi yegg ci niveau boo xamante ne képp ku mu gis ku sopp loola maanaam kuy def loola moom day sopp loola maanaam le fait nga sopp loola maanaam ci yàlla Sulaymaan alayhi salaatu wassalaam tellement que dafa bëgg luy jëmale yoonu yàlla kanam ba nga xamante ne moom nee na yàlla ne moom ne dafa dafa sopp te dafa bëgguloo yàlla daf ko sopploo muy di nekk di xool maanaam képp koo xamante ne da nekk ci loola loolu moom moo tax kon mu nekkoon di euh, xool fas yi euh, di leen euh, di di di di xool tur bi maanaam fas yi nga xamante ne ñoom la ñu indi maanaam mooy alxayr maanaam ne ñi sopp fas yi sax moom dalee na sopp ak dafa sopp tamit ku sopp fas yi maanaam ak sopp gi nga xam ne moom moo nekk ci fas fas yooyu lay tekki ak bépp jumtuwaay rek boo xamante ne dana tax nit ki euh, maanaam yoonu yàlla di jëm ci euh, kanam euh, léeg-léeg beneen bi nga xamante ne maanaam léeg-léeg xayr day daal di tekki li nga xam ne moom borom subhaanahu wax naan ahum xayrun am qawmu maanaam ndax ñoom ñoo ñoom ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo gën maanaam mooy ñoo ëpp doole xayru ñoo doole lay tekki maanaam kon kattan euh, wala euh, mu tubbaax te ànd ak ñoo loolu ñëpp ñoom axlak naahum nañ leen ñoom ñii euh, naka noonu tamit xayru day daal di tekki teggin maanaam ay yor teggin yu rafet comme li nga xam ne noonu la borom bi subhaanahu wa taala bi mu naan walaw annahum sabaru hatta taxruja ilayhim la kaana xayran lahum Euh, maanaam euh, bu fekkoonte ne ñoom mu nañu maanaam ñoom euh, jullit ñi nga xam te ne dañ lay woowee ci ginnaaw néeg bi maanaam di sëpp bunt ki kër yenente bi sallallahu alayhi wasallam di coow maanaam ngir yenente bi sallallahu alayhi wasallam di xam ne yegsi na wala yu mel noonu mu ne walaw annahum sabaru maanaam ñiy def loolu walaw annahum ay bu fekkoonte ne ñoom sabaru mun nañ muñ nañ hatta taxruja ilayhim mbéta nga génn ci ñoom mu ne la maanaam bu génn jëm ci ñoom mu ne la kaana doo loolu doon na nekk xayran lahum maanaam nekk teggin bu euh, rafet ci ñoom ba euh, naka noonu tamit euh, maanaam beneen maanaam bi nga xamante ne moom la am muy xobbul maanaam maanaam sopp nekk maanaam alxayru nekk adduna rek maanaam adduna mooy lépp loo xam ne alalu adduna la te boobaa suñu aaya bii daf ci daal di dugg maanaam maanaam wa idha massahul xayru suñu aaya bi day daal di dugg ci euh, baat boobu naka noonu fi borom subhaanahu wa taala di wax naan wa innahu li hubbil xayri la shadid naka euh, moom euh, doomu aadama day sopp gi nga xam ne moom la sopp al xayr ma mooy alal adduna mooy adduna rek ak lépp loo xamante ne bànneexu adduna la ak luy wër-wër loo ci adduna rek nit ki sopp gi mu ko sopp dafa tar ci kaw loolu kon gis nañ fi lu tolloog ñaar fukki maanaa ak ñett euh, wala ñaar fukki maanaa ñaar ci euh, ñaar fukki maanaa ñett ci euh, alxayr loo xamante ne alquran daf koy wax fekk loolu ci jublu kon borom bi subhaanahu wa di wax ne in ida massawo su wa ida massawo su ko laalee nag alxayru fii nag adduna lay tekki rek lépp loo xamante ne alalu adduna la ci maanaa bi lay dugg mooy adduna alalam ak loo xam ne pomit laam pomitam la neexaayam ak boole yi nga xamante ne ñoom ñoo ci wërwërloo loolu aaya bi kon boobu maanaa la yor bu boobaa mu ne wa iza massahul xayru bu boobaa mu daal nekk ki nga xam ne manua day daal euh, day daal di fexe ba euh, du am nga xam ne moom mooy euh, yiw woowa maanaam dal da koy xañ gaa yëpp ne leen mukk yéen kay bokkoo leen ci manu maanaam manua maanaam moom manua Euh, euh, superlatif la ci man ma ci ma man man naa maanaam ah, man naa moom superlatif la ci maanea maanea mooy ci xañaate ci xañaate bu demee ba yegg ci yenn niveau yi kooku la ñuy tuddee man naa comme ni nga xam ne noonu la alquran di waxee naan man naa leen xayri mu'tadin asiim kooku man naa lay daal di tekki euh, ah léeg-léeg tamit mu daal di ñëw kon mën naa am lil xayri mooy day xañe lépp loo xamante ne luñ mën a jëfandikoo la boobu tamit beneen maanaa la ci xayri mooy jumtuwaay lépp loo xamante ne comme na wa yem na unal lépp loo xam ne jumtuwaay la yoo xam ne nit ñi dañ koy soxla léeg-léeg ñoom dañuy koy bañ ne duñ ko abale duñ ko maye duñ ci joxe duñ duñ jariñ duñ tax nit ñi jariñoo ko kon mu daal di nekk kon maa man man man man man man naa man man man naaw kon moom mooy euh, léegi nag bu demee ba ji gi dayo loolu la ñu tuddee man man wóora masalan tey euh, bu fekkente ne dañ naan euh, diwley ñu ne diwley sëñ bi mbay dey moom rajulun akil la maanaam moom lekkkat la kooku buñ ko waxee waa lekkkat lay teg waaye buñ ne sëñ bi mbay ak ak kaal ma mooy niveau bi gën a kawe mooy mooy gourmand maanaam mooy gourmand loolu lañ naan ak kaal lekkkat dëgg waaw lekkkat dëgg mooy ak kaal léegi nag bu ñëwee sëñ bi mbay moom ak kuul la mooy ma frigo wala boog ab ab pantere bu lëmm buñ ko tegee mën na koo lekk euh, ci benn bës loolu moom mooy ak wul kooku moom day lekk bu baax a baax a baax waaw kooku euh, dégg nga kon loolu moom mooy euh, comme comme nii ci yi di def ñoom akul lañ nii Euh, njéeréer yi di def bu ñëwee ci ab tool nga xamante ne baykat bi lu mu kontaan kontaan ci toolam bu ñëwee ñoom bu ñu fa jaaree benn waxtu wala benn bés kese bu ñëwee moom day nekk ngir dina fekk ñu jël ñoom maanaam niñ koy lekkee day day yéeme loolu mooy akul léegi nag man woo xool ko nattale ko nag léegi ci ñetti niveau yooyu maanee on mooy ci xañaate man naa mooy xañaakoon waaye man woo moom mooy ku jéggi dayoo ci xañaate kooku boobu nam ca mel euh, daa jéggi dayo mooy du yem moom ci di bàyyi di xañe waaye day xañ ba pare di wax ñeneen ñi ne yéen it dee leen xañe ah, ngir ne manaa léegi nag bu ñu xoolee euh, radical bi mooy al manawu ci alquran bu ko xoolee moom dinañ gis ne dafa am ay maanaa tamit yu bari yoo xamante ne yooyu la euh, amee bokk na ci maanaa yi moom mooy tere mooy di tere comme li borom subhaanahu wa di wax ne wa man man man azlamu mimman mana'a masajid allahi an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha mu ne ana kan moom mooy ci gën tooñ ki nga xamante ne day daal di tere nit ñi mana'a masajid allahi tere jumaa yàlla yi jàkka yàlla yi an yuzkara fiha ismuhu ci ñu koy tudd turam wa sa'a fi kharabiha ba pare muy daw di dox ci lépp loo xamante ne euh, di def yitte saa di def yitte ak coono ci lépp loo xamante ne euh, da koy gental day gental jàkka ji day tax bu fa kenn ñëwati borom subhaanahu wa ta'aala ne ulaa'ika maa kaana lahum an yadxuluhaa illaa xaa'ifiin ñooñu noonu waruñu faa mën di dugg yelloowul ci ñu fay dugg lu dul nekk ñu ragal buñ fay dugg rek nañ fa duggaale tiitaange waaw lahum fi dunya khizyun wa lahum fil aaxirati azaabun aziim ñooñu dinañ am ci àdduna ak eh, gàcce waaye tamit àllaaxira dañ am mbugal moo xamante ne mbugal mu rëy la kon tere foofu noonu eh, tere lay daal di eh, tekki. Euh, naka noonu tamit fi nga xam ne moom la ñu moom la ñuy wax naan naa fexe naan alam na alam nastahwizkum wa na alam nastahwizkum wa nam alam alam nastahwiz alaykum wa namna'kum minal mu'minin alam nastahwiz alaykum wa namna'kum minal mu'minin xanaa du euh, dañu leen a euh, dañu leen a waxoon na ngeen def ndànk maanaam nee nañ def nañ attention wa namna'kum minal mu'minin ba pare ñu daal di leen di tere jullit lay wax waxoon nañu ma ne. maanaam ñoom bu ñu nekkee ak seen ay naa naafeq euh, bu amee ñenn ci ñoom ñu dem ci jotaayu jullit ñi ci jotaayu nit ñu baax ñi dañ naan leen yéen foofu waru leen fay dem quoi tere woon nañ leen ko waxoon nañ leen ne bu leen fa dem waxoon nañ leen ne bu leen fa dem parce que ñooñu bu ñu fa demee dañ fay dégg loo day day day yëngal seen xol comme que day yëngal seen xol nag bu boobaa ñoom bu ñu ñëwee fii dañuy perturber gars yi léegi ñu ne leen waxoon nañ leen ñii bu leen leen déglu ñii bu leen leen topp loolu tamit da nga koy gis ba léegi noonu lay demee léeg-léeg ñu eh, ne la oui ko déglu day da lay perturbé kooku kooku doo yàq sa xel kooku moom mooy wa nam na'kum minal mu'minin eh, beneen bi nga xamante ne tamit moom mooy léegi ma man a tamit sabab maanaam lan moom war a tax ba borom subhaanahu wa eh, maanaam lii moom mooy sabab bi tax lii amul loolu moom mooy sabab comme ni nga xamante ne noonu la borom subhaanahu wa ta'ala di wax ne wa a mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba biha al awwalun borom subhaanahu wa taala ne dara terewuñu dara yóbbeewuñu yóbbeewuñu ci ñu bañ a wàcce ay aaya lu dul ne ñu njëkk ne dañ ko weddi woon a euh, fi nga xamante ne moom mooy wa maa manaahum an tuqbala euh, wa maa manaahum an tuqbala minhum euh, minhum nafaqaatuhum illa annahum kadzabu kafaru billahi wa bi rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa maa manaahum an tuqbala minhum nafaqaatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wala yunfiquna illa wa hum karihun dara terewu leen mooy dara yóbbeewu leen loolu la teg wa ma manahum dara yóbbeewu leen eh, an tuqbala ci ñu bañ bañ a nangu ñu bañ a tax tuqbala nangu mooy dara yóbbeewu leen kon moom mooy kon sabab bi nga xam ne moo leen yóbbee nangam maanaam ba tax lii amuñu ko loolu manaa day daal di tekki loolu kon dara yóbbeewu leen ci mais yàlla ne yéen naafeq yi borom subhaanahu wa ta'aala ne naafeq yi dara taxul ba tax du ñu leen nangul seen ay dépenses yi nga xam ne moom la ñuy jël alal ji ñuy jël di ko dugal ci lu baax naan lii lu baax la ñoo ko ci def illaa lu dul ne annahum kafaru billahi wa bi rasulihi lu dul ne dañoo weddi ci dëgg-dëgg yàlla ak yeneen tam bi sallallahu alayhi wa ñoom dëgg-dëgg seenu ngëm ñoom gëmuñu yàlla en réalité gëmuñu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam li ñuy gëm kay mooy la leen la la seen intérêt yi tax ma ba bu ñu dépensé ñu daal xool ne ah intérêt bii de dana faju wala boog lii dana tax wala boog lii danañ leen ko gërëmale wala yu mel noonu ba pare mu ne wala yatuuna salaata illa wahum dañuy tàyyal illa wahum kusaala wala wala yunfiquuna illa du ñu dépensé tamit seen alal di di ko dugal ci lu baax lu dul ne dañ leen cee ñett loolu maanaam ne ñoom lii daal bëgguñu ko dañ koo sib euh, euh, manaa mu day tamit euh, maanaam mooy ñu bañ a nangu dara ñu bañ a nangu dara loolu tamit day day day day day day day day tere manaa manaa daf koy tere comme li nga xam ne noonu la mbokk yéen yàlla yuusufa yi waxoon alayhi salaatu wassalaam ne yaa abana muni'a minnal kaylu e eh, yow suñu baay ñun day fële Égypte buñ fa delluwaatee ah foofu moom duñ ñu fa joxaat dara maanaam dañ ñu koy dañ ñu dañ xañ beneen bi ci des tamit maanaa day daal di tekki eh, sadd maanaam mooy dummóoyul maanaam lii tax ne dafay dummóoyuloo dara comme bi mu naan wa maa manaa an-naasa an yu'minu iz jaa'ahumul hudaa illaa an qaalu aba'atha Allahu leen bi dara dummóoyuwu leen ci ñu gëm la maanaam mooy dara dummóoyuwu leen ci ñu gëm la yow Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga leen dikkalee lu dul lan lañ wax. ndax yàlla dana yabal nit ñu nekk ab yonent loolu rek kii nit la comme ñun day lekk di naan comme ñun day mel ni comme ñun kon nag ñun ñoo yem euh, naka noonu tamit kon yooyu yëpp maanaam manaa daf koy daal di tere comme ni nga xam ne tamit mën naa am leen xayri daf koy daal di tekki mën naa am leen xayri mooy koo xamante ne day tere gis nga day tere lu baax day tere njariñ kooku mën naa lay doon kon bu boobaa moo tax ci suñu aaya bi euh, manoo day daal di day daal di mën a tere day daal di mën a tekki manoor mooy koo xamante ne yawul ci di lu baax waaye maanaam bu amee lu baax itam day day da koy xañe waaye yawul ci waaye day digal ñeneen ñi ci des ne leen mukk bu leen leen laal nii maanaam bu leen leen jeg bu leen euh, bu leen jariñoo bu leen jariñaate bu leen jariñi mukk day leen yooyu rek nekk leen ci li ngeen nekk kon loolu moom mooy euh, manoor kon moom mooy koo xamante ne day daal di xañaate day tere kooku moom su amee lu baax comme li aaya bi wax saa yoo xamante ne am na lu baax lu am lu am maanaam mbiru alalu adduna ak yooyu yëpp moom day non seulement daf koy yamale ci boppam waaye day fexe ba piste yi nga xamante ne moom mooy tax yoon yi nga xam ne moom moo mën a tax ba nit ñi mën a gis lu baax loola loolu yoon yooyu ay fatt yoon yooyu lay fatt ba pare képp koo xamante ne mooy wayam na oonal maaxum mooy day fatt yoon yi nga xam ne day tax ba nit ñi duñu jë jëfandikoo loo xam ne dañ koy jariñoo waaye nit non seulement du yem ci loolu waaye képp ku mu gis mu bëgg di jariñaate kooku moom dana fexe ba xañ la ko nga gis ne kon maanaa yu yëpp day daal maanaam mooy day dummuyu bi tekki sadda tere maanaam manaa bi tekki tere ba pare manaa bi nga xamante ne euh, day tekki xañe maanaam loolu yëpp daf koy am te ngir lu tax ngir ne euh, forme bi tax mooy faawul bi mooy manuwa mooy nga xam ne dafa jéggi dayo ci yegg ci niveau xañe googu euh, li nga xamante ne tamit euh, moom moo mat a bàyyi xel fii incha allahu taala dinañ ko gis mooy al manaw maanaam di xañe ci lu ñu joyal nekkul loo xamante ne lu bon la waaye loolu dinañ ko gis ci jàngat yi incha allahu taala ngir ne borom subhaanahu wa moom mooy al mooy kiy xañaate waaye loolu dinañ ci ñëw ci jàngat yi nga xamante ne moom moo nekk ci euh, suñu aaya bi Uh, incha allah suñu aaya yi bokk uh, incha allahu taala uh, kon li nga xamante ne moom la ñuy wax kon ne bokk na ci li ñuy jàngee ci suñu aaya yi mooy ne borom bi subhaanahu wa taala ci suñu yi daf ciy leeral ne nit ki maanaam dafa am noo xamante ne noonu lañ ko tabaxe te nit ki noonu nga xamante ne moom lañ ko tabaxe moom mooy dafay bëggal loo xamante ne baax maanaam lu baax moom daf koy rek daal di bëggal boppam waaye lu bon maanaam daf koy daal di bañal ñeneen maanaam lu bon itam daf koy bañal boppam waaye du ko bañal ñeneen ñi loolu moom ngir ne day bëgg daa iman di bëgg di gën ñeneen ñi nga xamante ne ñoo la nekkal di bëgg di am loo xamante ne amuñu ko di bëgg di jot ci loo xamante ne jotuñu ko loolu ngir ne eh, loolu doomu aadama ñaare mooy faral di mel noonu loolu moom moo tax eh, dañuy faral di defante lu bon dañuy faral di waxante lu bon dañuy faral di eh, yéeneente lu bon yooyu yëpp li koy waral moom mooy ne euh, lii nga xamante ne moom mooy jikko ji nga xam ne moom la amee comme ni nga xamante ne euh, noonu la leeree ci zahiru ay euh, loolu jarul ñu ci dellu si ndax bu ñu xoolee ay yëpp globalement day daal di tegtale boobu waaye li nga xamante ne kon moom mooy li li ñuy njëkk a jublu comme li nga xamante ne moom la ñu waxoon ci suñ bi ñuy tàmbali suñ jotaay wala boog bi nga xamante ne moom lañ doon wax ci wàllu doomu aadama. ne borom bi subhaanahu wa ta'ala noonu dafa bokk ci ni nga xamante ne euh, noonu la bindee doomu aadama moom mooy ne daf ko bind mun naa di am jikko yi nga xamante ne maanaam yëpp mën nañ koo tënk ci alxalaa'u wa doofu maanaam moom mooy ak caalit ak doyadi te doyadi googu néew doole googu moom mooy li nga xamante ne moom moo tax te bokk na ci li nga xamante ne kon moom mooy euh, maanaa yooyu nga xamante ne moom la euh, moom la doomu aadama am mooy doomu aadama saa yoo xamante dafa bokk ci euh, li nga xam ne noonu la mel moom mooy yàkkamti comme ni nga xam ne noonu la ko alquran waxee ne wa xuliqal insaanu euh, euh, xuliqal insaanu min ajal doomu aadama dañ ko bindee ak yàkkamti loolu bokk na ci dikko yi nga xamante ne moom la doomu aadama am moo tax moom lu baax daf koy yàkkamti waaye lépp loo xamante ne dafa war a tax ba lu bon wala jafe-jafe wala naqar wala boog mit boo xamante ne daf koo dal mu nekk ay natt yoo xam ne borom bi subhaanahu wa taala daf ko koo teg moom du du ko gaaw ak muñum ko daf koy daal di jafe loolu ngir ne doomu aadama moom moo mel noonu ci nature ah, loolu moom moo tax mu daal am jikko ji nga xamante ne mooy jikko ji nga xam ne moom mooy xalaa mooy xaluwaa mu nekk koo xamante ne dafay ah, dafa am eh, eh, dafay caalit dafa nekk koo xamante ne dafa am eh, jikko yi caalit waaye jikko yaafus mooy koo xamante ne nanguwul dara lu bon wala lu metti wala loo xamante ne lu yàq la wala luy gaañaate lu koy dal waaye du dellu mukk ci boromam subhaanahu wa taala ànd ak ne loolu la ko waroon a jariñ comme ni nga xam ne insha allahu taala dinañu ko gis euh, naka euh, bi nga xamante ne euh, noonu la la la la doomu aadama saa yoo xamante mooy comme li koon la Euh, waaye nag weddi waa koonu yàlla la borom bi subhaanahu wa taala ak innal insaana la kafuur euh, naka doomu aadama day weddi borom bi subhaanahu wa taala noonu la wax naka doomu aadama de dafa nekk koo xamante ne day weddi boromam subhaanahu wa taala euh, noonu tamit bokk na ci ni nga xamante noonu la borom bi subhaanahu wa taala bindee doomu aadama mooy fa iza huwa xasimun mubin maanaam moom doomu aadama day daal di nekk koo xam ne xuloo wala la dàggasante wala la ak yàlla borom bi subhaanahu wa taala boo xamante ne bu fës la maanaam comme ni alquran wax tamit wa kaana al insaanu akthara shay'in jadala maanaam doomu aadama dafa nekk koo xamante ne lu bëri bëri daf koy day diingat di werante dafa bëri lu muy bëgg di werante di diingat ci loo xamante ne xëy na xam-xamam yeggu ca wala boog mu nekk koo xamante ne euh, amu ci lu leer wala boog mu nekk loo xam ne day weddi ci loo lépp loo xam ne dafa jóge ci borom bi subhaanahu wa ta'ala maanaam ñoom euh, naturellement doomu aadama day nekk koo xamante ne li mu bindoo su bëggee dafa war a dafa war a dem ci yàlla maanaam mu nekk koo xam ne day jaamu yàlla di topp li xam ne moom mooy la yàlla wax di te bàyyi li xam ne moom la yàlla di tere di topp njàngale yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye doomu aadama euh, néewaan na foo xamante ne doomu aadama moom ci boppam day daa nangu loola ngir lu tax mu ne euh, dafa nekk euh, koo xamante ne euh, dafa am jikko jooju mooy jikko yi jikko man di di di jikko yi di diingat di di di di bañ li nga xamante ne moom mooy ba li borom bi subhaanahu wa taala di di di di di li borom bi subhaanahu wa moom ngir ne seytaane moom la topp daal koy def ak parandoom comme ni nga xamante ne borom bi subhaanahu wa wax ne wa laqad saddaqa alayhim iblisu zannahu illaa qalilan minal mu'minin ne iblis tam dëgg-dëgg njortam gu ñaaw googu mu amoon ci doomu aadama ne xelam tax koo ñor lool maanaam njort gu ñaaw googu dëgg-dëgg nit ñi ñag dëggalal nañ ko ko euh, te moo tax ñoom ñëpp topp nañ iblis maanaam topp nañ ko ba mu des ñu néew néew ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy way euh, gëm yi naka noonu tamit bokk na ci li nga xamante ne moom mooy doomu aadama li mu bindoo moom mooy euh, bañ gi muy bañ Euh, njariñe ak tamit euh, nay bi nga xamante ne moom la nay mooy ngott bi nga xamante ne moom la ngott comme ni borom bi subhaanahu wa ta'ala di wax bimu naan qul law antum tamlikuuna xazaa'ina rahmati rabbi rahmata rabbi la amsaktum xashyata al infaaqi wa kaana al insaanu qatuuraa maanaam ne bu fekkonte ne yéen day waxal ne yow yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne yéen bu fekkonte ne yéen a moom euh, li nga xam ne moom mooy magasin yi borom bi subhaanahu maanaam xazaa'inu rahmati rabbi yi sama yërmande borom subhaanahu wa ta'ala ay bu doon yéen a ko yor yéen doomu aadama kon de la am saktum xashyatal infaq kon de ragala dépenser dana leen dana leen kii eh, dana leen dal lu tax mu ne wa kaanal insaanu qatuura ngir ne nit daa ngortu nit duy faral di bëgg di joxe ndax day jàpp ne léegi léegi tey eh, bu joxee rek eh, daal day daal nekk koo xamante ne ah, Euh, day day maanaam bu joxee rek léegi day daal di yaakaar ne dootul amati maanaam day moo tax euh, loolu seytaane wax ko ko mooy ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha ne seytaane moom daf leen di digg dig loo xamante ne ak ñàkk la eh, lii boo koy def yuu hmm, non doxe gii moom boo koy def di ñàkk dépense gi boo koy def di ñàkk humanitaire baax na mais bon xamal fi nga yam quand même nangam yooyu noonu moom mooy li nga xamante ne moom mooy tax ba doomu aadama du nangoo joxe ne seytaane daf Euh, naka noonu tamit li nga xamante ne moom la borom bi subhaanahu wa di wax tamit ci doomu aadama bokk na ci euh, jikko yi nga xamante ne euh, moom la ame mooy dafay nekk koo xamante ne day day dute ci ëllëgam maanaam ngir ne ëllëg ndax yowmal qiyaamati dana am ndax dinañ ko mën a dekkal loolu lu ëpp ci doomu aadama yi noonu la ñu bind comme waaye doomu aadama boobu nag muy yéeféer bi nga xamante ne xamul yàlla xamul euh, alquran ak sunna naka noonu gëm-gëm dafa des ci moom kooku moom mooy wax ne comme li borom subhaanahu wa taala wax ne wa yaqulul insanu aiza ma mittu la sawfa ukhraju hayya awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku shay'a maanaam ne doomu aadama bokk na ci ni nga xam ne noonu lañ ko bindee moom day wax ne euh, moom doomu aadama ne waaw ndax man su ma deewee aiza ma mittu waxul sax iza mittu su ma deewee dañu aiza ma mittu maanaam mooy est-ce que su ma deewee ak lu mën a xew ak lu mën a xew maanaam nu ma deewee ak lu mu yàgg-yàgg ay da maa mit la sow fa uxrajo xayya ndax daañ ma mën a génnewaat ma dundaat borom bi subhaanahu wa ta'aala ne awalaa yazkuru insaanu ndax doomu aadama fàttalikuwul ne annaa xalaqnaahu min qablu wa lam yaku shay'an ah, maanaam ne ñun ñoo ko bindoon nekkutoon dara maanaam kon loolu day wane ni doomu aadama ñaare luy ga maanaam mémoire bi dafa gàtt maanaam duñu du euh, day gaaw a fàtte comme ni nga xamante ne lool moom moo tax tamit ñu tuddee ko insaan mooy koo xamante ne euh, dafa gaaw a fàtte te loolu gisoon nañ ko ci maanaay bi nga xamante ne moom lañ doon wax maanaam lii yii nga xamante ne moom lañ nekk di wax nii te borom subhaanahu wa taala daal di koy tënk yëpp ci ne innal insaana xuliqa haluwaa moom mooy dafa yaafus te dafa nekk koo xamante ne euh, dafay caalit mooy mënta mesurer du du mën a am comportement bu baax ci kanamu lu baax nii ci kanamu lu bon ci kanamu xéewal nii ci kanamu euh, safaan ba ci kanamu njariñ du ci kanamu lor loolu maanaam comportement bu baax bi mu ci war am du ko mën a am yooyu yëpp ñoom ñoo tax mu maanaam mu mel nii euh, loolu euh, borom bi subhaanahu wa ta'ala tamit di ko leeral naka noonu tamit borom bi subhaanahu wa ta'ala melal na doomu aadama ne tooñkat la maanaam tooñ dafa nekk ci loo xamante ne daf koy faral di def ba noppi tamit mu nekk koo xam ne dafa riir bi mu naan wa kaana insaanu zaluman jahula mu ne doomu aadama day dafa nekk koo xamante ne zaluman tooñaa kool la waaye jahula réer la maanaam nga gis ne jëfandikoo gi waxu sax zalim wala zallam waaye daf ni zalum maanaam mooy ne kon tooñaa kon bu réer la waxul jaahil dégg nga waaye daf ni jahul maanaam moom mooy koo xamante ne euh, tooñ la tooñ bi nga xamante ne euh, moom la mën a tooñ tooñ la boo xamante ne tooñ bu rëy rëy la kon bi nga xamante ne doomu aadama nag daa iman maanaam euh, lu ëpp day daal di day tooñ boromam subhaanahu wa ta'ala naka noonu day tooñ boppam naka noonu day tooñ doomu aadama mi naka noonu tamit day tooñ euh, mbindeef yi kon yooyu yëpp moom mooy euh, li nga xamante ne moom mooy li xew ci doomu aadama naka noonu tamit doomu aadama borom subhaanahu wa ta'ala daf ko bindee ak jax-jaxal maanaam comme bi nga xam ne noonu lay wax ne wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mu ne naka noonu naka ñun day bind nañ doomu aadama wa laqad khalaqnal insana euh, ñun day bind nañ doomu aadama waaye wa na'lamu ñun xam nañ ñun yàlla ma tuwaswisu bihi nafsuhu li nga xamante ne moom lay jax-jaxal ci xolam moo tax doomu aadama yi lu ci ëpp dañoo am ay jax-jaxal maanaam dañuy bëri lu ñuy sikki sàkka dañuy bëri lu ñuy euh, déngi déngi te lu ci ëpp tamit seytaane daf leen di maanaam daf leen di mën di nax comme ni nga xamante ne moom mooy al waswaas maanaam euh, mooy mooy mooy waswaasul xannaas moom mooy al xannaas nga xamante ne fi muy jaaree ba nax leen wala fi muy jaaree ba dugal xalaat bu bon ci seen xool ak seen ay xalaat loolu dafa bari lool moom moo tax ñaare di doomu aadama di amee ay jikko yoo xamante ne jikko yu ñaaw la lu demee nekk ñaaw njort lu demee nekk di xalaat ne di xalaat ay xalaat yu bon wala boog buy fàtte boromam subhaanahu wa naka noonu muy jékki-jékki di sikki sàkka wala boog yeneen mbir yi nga xamante ne ñoom ñoo koy dal euh, yii yëpp nag ay mbir la yoo xamante ne yuy euh, dal euh, doomu aadama la waaye borom bi subhaanahu wa taala tamit ñu ngi xamale ne doomu aadama dafa nekk koo xamante ne bokk na ci jikko yi nga xamante ne noonu lañ ko tabaxe mooy ne doomu aadama day faral di nekk nit day day faral di nekk mbindeef boo xamante ne dinay mën di ràññeet la yenn mbir waaye nag dafay bëri lu mu koy ràññee ba pare bañ ko comme ni nga Euh, la waxee comme niñ ko gisee léegi euh, euh, wa laqad xalaqnal insaana min nutfatin fa izaa huwa mu mubiin bind nañ doomu aadama ci topp ndox waaye nag nga mu nekk koo xam ne day dàgge day xuloo bari waaye tamit naka noonu tamit bi naan balil insaanu ala nafsihi basiira walaw alqaa ma'aaziira maanaam doomu aadama day moom xam na boppam maanaam ala nafsihi basiira maanaam moom gis na boppam tey bu toogee ruq mën a kan comme li borom subhaanahu wa taala wax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne waxal qul innama a'izukum bi wahida an taqumu masna wa furada thumma tatafakkaru ma bi saahibikum min jinna maanaam ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom nee nañ yow dafa am jinne moo la dal wala boog dangaa dof wala boog euh, dafa am lu la dal loo xamante ne moom moo tax ngay nekk di wax yi et que illuminé nga moo loolu ñoom la loolu la ñu tuddee illuminé mooy waajoo xamante ne dañ koo jàppee rek comme koo xam ne day rek tëdd benn guddi rek rek daal di commencé am yu mu gént wala yenn rek daal di xel mi wëlbatiku wala boog euh, mu am euh, lu ko écrasé wala boog yu mel noonu wala boog mu daal di xëm wala ximbali ko daal di commencé wax ay waxam euh, jàpp ne maanaam nekk illuminé noonu maanaam commencé wax ay wax yoo xamante ne wax yi di wax wax yàlla ak ay xeet yu mel noonu ñu ah saa daal temps yi moom am na lu ko dal quoi wala yu mel noonu loolu nag moom lay wax ne ñoom mu ne waxal ne waxal ne. léegi man lenn rek laa leen di waaree moom laa leen di fuppee moom laa leen di dànkafoo a'izukum bi wahida an taqumu masna wa furada maanaam moon ngeen di toog par ñaar groupe ñaar dem leen ngeen toog par groupe ñaar wala groupe benn parce que summa tatafakkaru topp ngeen xalaat topp nag ngeen commencé méditer ngeen xalaat di ngeen xam ne maa bi saahibikum min jinna kii jinne sax du ko dara dalu ko comme ni wolof yi naan doful dina jàpp ko loolu maanaam loolu abba dandalu yeneen yi alayhi salaatu wassalaam dalul yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa waaye ñoom pour ñu discréditer ko il fallait que ñuy utiliser ay baat yu mel noonu maanaam te loolu dañ ci xamee ne doomu aadama tamit naturellement noonu lay def mooy moom day daal di gis ne moom dafa am ay problème mais problème yooyu au lieu nekkoo régler ko ci boppam maanaam alqa maa maanaam da ngay daal di gis euh, euh, mu daal di euh, commencer commencer di wut ay ngant te ngant yooyu léeg-léeg daf koy wut ci bitim moom maanaam du ko wut ci biiram mais daf koy wut ci bitim loolu euh, moom mooy euh, loolu day daal di euh, tekki maanaam day daal loolu moom mooy li nga xam ne moom la doomu aadama wax beneen bi ci des tamit moom mooy ne doomu aadama du def li nga xamante ne moom la di def li yàlla digle ak di bàyyi li mu tere loolu boo doomu aadama ñaare du nekk ay jikkoom comme ni borom bi subhaanahu wa taala di wax ne maanaam loolu du naturellement lu yomb doomu aadama loolu moom moo tax sax d'ailleurs borom bi di wàcce alquran ak sunna di wàcce yeneen yi alayhimu salaatu wassalaam di wàcce ay boroomi xam-xam ak ay nitu yàlla ñuy leeralal nit ñi yoon bi ngir tamit di leen ci njëkk di leen ci tek di leen ak yu mel noonu di leen yombalalal mbir mi ngir xam nañ ni doomu aadama naturellement day daal di bëgg di dem ci lépp loo xamante ne day topp bànneexu bakkanam ak luy tax muy daal di gën di sóobu ci yoon yi nga xamante ne moom la bëgg moo tax mu ne fal yanzu mu ne kallaa lamma yaqdi ma amara kallaa lammaa yaqdi maa amara falyanzur al-insaanu ilaa ta'aamihi annaa sababnaa al-maa'a sabbaa thumma shaqaqnaa al-arda shaqqaa فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا ba pare di borom tekki na mataa'an lakum wa li an'aamikum mu nekk laa jaajul lamma yaqdi maa amara ba léegi lii yàlla digle woon ne nañ ko def gaa yi defuñu nekkuñ ci ba léegi gaa yi nekkuñ ci te loolu moom mooy ne doomu aadama moom noonu la dem moom moom noonu lay mel waaye nag borom subhaanahu wa ne waaye nag na xool rek ñamam euh, bu xoolee li muy lekk li muy naan fan la jóge nan lay def ba am ko ak mbir mi naturellement li muy mën di génnee loolu mu daal di xam ne ah lii day wax yàlla ki ko def ki ko amalee nii mbir mi di doxee nii ba pare mu def ma ci situation bii kii moom moom war naa ko mën a jaamu boo tax borom subhanahu wa wax tamit processus bi nga xamante ne euh, moom lay amee euh, ba pare daal ne loolu yëpp nag mata'an lakum wa li an'amikum maanaam seenu euh, jariñoo la yéen dégg nga mata'an lakum wa li an'amikum ak tamit li nga xamante ne moom la borom bi tamit subhanahu wa ta'ala wax tamit ci kon maanaam yii yëpp kon ay nature la yoo xamante ne doomu aadama daf koo mel yii nag nga xamante ne moom la mel. bokk na ci mooy xalaat yi comme ni nga xam ne moom mooy yaafus googu ak ak eh, maanaam yii yëpp dañuy déterminer lan moo tax mu yaafus maanaam lu tax doomu aadama yaafus eh, loolu moom moom moon moo tax maanaam yii yëpp daf ko meloo comme ni nga xamante ne li tax doomu aadama nekk koo ne daa gaaw a caane te mooy jikko yii yëpp borom subhaanahu bindee ko maanaam nattoo ko yii yëpp nga xamante ne doomu aadama bu duggul ci yoonu tarbiya rek ñi lay mel loolu moom moo tax eh, aay yi ñëw gii ñëw fii suratul Ma'arij di wane nan la ñuy jaaree dem ci yàlla moom dalay wan tamit li nga xamante ne moom mooy lan moom moo tax ba doomu aadama pour mu dem ci yàlla mu jafe lan moo tax mu compliqué parce que su yomboon moom ñëpp yegg nañ ci yàlla parce que kenn parce que xam lan mooy yegg ci yàlla xam lan mooy euh, dem ci yoonu yàlla di nga nekk koo xam ne bu ko bëgg la di nga képp koo xam ne lan moo nekk ci nekk xarit yàlla nekk soppe yàlla maanaam nekk koo xam ne da ngay am ngërëmal yàlla ku xam li nga xam ne moom moo ci nekk daa iman day daal di bëgg di ci dem waaye bu ñu xoolee nit ñu bëree bëree bëri dañuy am loo xam ne da leen di da leen di gaaral da leen di njett loolu nga xam ne moo leen di njett nag muy jikko yii ne moom la borom bi subhaanahu wa taala ne noonu la bindee doomu aadama naka noonu doomu aadama bokk na ci liy leeral yaafusam ak maanaam vraiment caalit gi muy mën a caalit comme ni nga xam ne noonu la borom subhaanahu wa taala wax ne fa ammal insaanu iza mabtalaahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idha mabtalaahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan borom bi subhaanahu wa ta'aala ne doomu aadama maanaam bi nga xamante ne yëggul ci yàlla maanaam tarbiyewul moom nii jikko yi daf koy faral di am mooy idha mabtalaahu rabbuhu su ko borom bi nattoo mooy lu mu ko nattoo lu baax mooy fa akramahu mu daal di koy teral wa na'amahu mu xéewale ko mu xéewale ko akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman bu daan ne ah sa borom teral na ma kon ndegete nit ñi taxaw naan man yàlla teral na ma maa ngi sant yàlla yàlla li ma defal loolu tegtalewul ne ba tey que ni ndekete nit ki euh, génn na ci mbal gi parce que il faut que ñu xaar ba beneen affaire bi yegg si maanaam nga gis ne moom kon xattaa ba aay bi dañu wax ne soit yéeféer yi lay waxal wala boog ñu dul yéeféer sax waaye bu ñu ci tarbiya mu ne dañuy amee jikko mooy ne bu ñu amee teraanga rek daan ne ah man yàlla teral na ma rabbi akramani waaye wa amma idha mabtalaahu waaye ay bu ko yàlla nattoo fa qadara alayhi rizqahu mu xompal ko wërsëgam qadara mi maanaam daaqa maanaam mooy rizqahu fa yaqulu rabbi ahaanan mu ne yàlla toroxal na ma maanaam kon nga gis ne côté bee dana na maa sant yàlla nga foog ne cant gi dafa dëggu ci moom ak lu mën mënti xew day sant ndekete booba lu bon daa yegg seegul bu musiba yegg see rek mu ne yàlla nag toroxal na ma yàlla nañu yàlla sàmm jooju jikko nag moom mooy jikko ñi nga xamante ne kon ñoom sooguñ ci yoonu yàlla maanaam yii yëpp lu fi wax nag te alquran wax ko parce que ba léegi ay aaya alquran rek la ñuy wax yuy leeral lii nii voilà voilà mooy li alquran wax. ne alquran téere la boo xam ne kitaabul mutashaabihun masaani mutashaabih la maanaam aaya yi dañoo nuroo benn bu ci nekk dafa am lu mu relation bu mu am ak yeneen aaya yi ci des ba nga xamante ne dañuy jokkalante loolu nag di jël moo tax euh, ñu ñu bu ñu xoolee lu fait ñu taxaw ñuy taxaw daayiman ci benn baat ba pare di ko delloo delloowaat lu ci bëri bëri bëri ci alquran wala ci sunna mais surtout ñu koy delloo ci baatu alquran yi maanaam ngir tamit mettre en évidence relation boobu la ba boo gisee benn baat ci ci alquran nga xool boo gisee fi mu nekk ci alquran yëpp di nga gis ni dafa am ay relation yeneen maanaam alquran yooyu yëpp noonu la mel maanaam fii tout est lié dafa am relation ak leneen loolu moom moo tax kon téere la boo xamante ne dañu loolu la mutashabihan mbir yi dañoo nuru nuru dafa am ay voilà mais masaan yi nekk loo xamante ne dañuy. Euh, Euh, masaani mooy loo xamante ne euh, dañuy taggante wala boog mu nekk loo xamante ne dañuy euh, répété wu voilà mooy luy répété wu mooy comme ni ñuy tuddee sabul masaani juróom-ñaari nga xam ne ñoom ñooy répété lu tax parce que juróom-ñaari aaya yooyu nekk ci alquran ñooy répété wu ci biir alquran ba alquran jeex juróom-ñaari aaya yooyu rek la yi nekk ci Fatiha yooyu ñoo nekk ci boolem alquran bi di répété wu waat ci ay anam yu wuute di ñëwee ci ay façon yu wuute moom mooy euh, loolu mooy mooy kitaabu mooy téere bi nga xam ne mooy mutashaabihun masaani kon euh, loolu yii nga xamante ne moom lañ ci jàngat yépp boo ko gisee buñ fiñ ci toll loolu nag dafa am leneen lu ñuy jàngal maanaam euh, daf ñuy jàngal ne lii imam Ash-Shazili waxoon radiyallahu anhu bi mu ne képp koo xamante ne duggul ci suñu xam-xam bi ci suñu mbir mii suñu xam-xam bii boo moytuwul buy dee day dee ci naafe ci benn ci caru naafeq yi suñu xam-xam bi mooy lan mooy tasawuf képp koo xamante ne soobuwul ci yoonu tasawuf ñu teg ko ci yoonu yàlla boo moytu buy dee noonu lay deewaale lu tax parce que jikko yi yëpp day nekk ci nit naturellement te xam-xam benn maanaam xam-xamul islam yi dafa bëri am na ñoo xam ne yoo xamante ne mooy fiqh daf lay jàngal nan la ñuy jëfee atte yi ak tere yi lan moo xaraam lan moo dagan lan lañ sopp ak loolu lañ sib li nga xamante ne moom mooy aqida pas-pas daf lay jàngal gëm yàlla nan nga ko war a gëmee moom ak yeneen taab yi alayhi salaatu wasalaam ak malaaka yi ak ñeneen ak maanaam ak ak li ci lii wër-wër loolu ñoom loolu la lay jàngal tasawuf moom maanaam moom moo lay jàngal li nga xamante ne moom mooy nan ngay def ba sa xol sell ba nga xamante ne da ngay ak yi nga xamante ne ñoo la tënk ba yeggoo ci yàlla nan ngay setalee sa xol ba dindi ci lépp loo xamante ne tilim tilim la loolu moom am ta tazkiya li nga xam ne moom mooy tilim tilimu xol yi ak tilim tilimu bakkan yi ak tarbiya moom mooy nan lañ lay def ba jikko yi nga xam ne mooy jikko yi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nekk ci yow nan ngay def ba yàlla sopp la yow nga sopp yàlla ak tarqiya mooy nan lañ lay def ba yéegale la ci yàlla ba nga jaxasoog yàlla carrément ba jekk tàkk ci borom bi subhaanahu wa taala ba nga xamante ne say wax say jëf say dem say dikk say doxal lépp yàlla lay doon ba yàlla ne kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi maa nekk dégg-dégg bi muy déggee wa basarahu ak gis-gis alladhi bi nga xamante ne yubsiru bi moom lay gisee wa yadahu ak loxo bi nga xam ne yabtashu bi moom lay yabtashu biha moom lay laale wa rijlahu ak tànkam bi nga xam ne ah, ah, ah, dégg nga yamshi biha moom lay doxee yooyu maanaam mooy kon maay làmminam tamit bi muy waxee bi muy tuddee man maay nekk xelam bi muy xalaate maay nekk xolam bi muy xalame Ah, man maay nekk tamit maanaam léppam maanaam damay def ba am nit ki lépp day jeex ci yàlla jeex ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu nag yar googu nga xamante ne moom la mën a yar ba foofa loolu tasawuf moo koy def maanaam moo lay jël yóbbu la ci yoonu yàlla waaye nag du tasawuf bii de tasawuf bii ñuy gis fii bii ñu dégg léegi nii bii ñu xam nii nii nii nii du boobu de tasawuf bi ñuy wax mooy tasawuf nitu yàlla yu mag yi borom xam yu sell loolu boobu tasawuf la ñuy wax bi nga xamante ne alquran ak sunna la boo xam ne raxul dara li nga xamante ne mooy doxalinu yenent bi sallallahu alayhi wasallam ci zahir ak ci baatin mboolem lu yenent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale ci ni mu daan doxale ci biti ci ay cëram ak ay doxalinam lan mooy sew-sew yi ci nekk ak ci biiram sallallahu alayhi wasallam ak maraati yi nga xamante ne ñoom ñoo ci am ñu lu ciy sóob benn par benn benn par benn ci martaba yooyu waaye loolu ki ko man mooy nitu yàlla bu sell mooy nitu yàlla boo xamante ne moom dafa yegg mooy nga xamante ne ay waxam ak ay jëfam du génn alquran ak sunna kooku moo ko mën waaye tasawuf bii ñuy dégg nga xam ne saa yuñ ko tuddee li ñuy xalaat moom mooy nit ku sàggan kooka bu ñu waxee tasawuf wala suuf yi ak ni kii suuf yi la wala suuf yanke la mooy nit ku sàggan kooka nga xamante ne lu yàlla di digle yëpp moom yoonam nekku ci lu yàlla di tere yëpp moom bu ko neexee def ko nu mu ko neexee mboolem ñi nga xamante ne jullit ñi nga xamante ne ñoom soobuwuñ sax ci yoonu yàlla ñoom ñoo tare ci jëfee alquran ak ñooy ñi nga xamante ne woyet fecc ak tëgg ak folklore nuy xumb ak xumbaay jeeg ak ak ak rek boobu tasawuf du boobu de boobu moom bokku ci maanaam ñun bi ñuy gis nii boobu moom bokku ci du du bii de tasawuf bi ñuy wax mooy ñun bi ñuy wax mooy bi nekk ci téere yi nañu bàyyi bu ñuy juger tasawuf ñu koy juger ci gaa yi gaa yi bu leen leen xool jël leen téere yi ngeen xool leen waaye tamit ngeen xool nit koo xamante ne dina la doy par rapport ak li nga xam yow ci téere yi nit ku la doy koo xamante ne maanaam eh, nit yàlla bu la doy nga gis ne kii mat na ko nga ànd ak kooka ci yoonu yàlla comme ni alquran wax wattabi' la man anaba ilayya toppal yoonu ka nga xam te ne dafa jël lépp jox ma ko dafa ñëw ci man waaye tasawuf bii ñuy dégg moom boo baaxul bii ñuy gis fii boppam mu baaxul bii ñuy gis ci jamono ji nga xamante ne culte de personnalité kese la folklore kese diw amul moroom kese la mooy mooy maanaam dootoo sax concentré woote ci yàlla ci boppam waaye ci nit ki rek ngay concentré wu balaa ngay gën a balaa ngay gëm ni yaa ci yoon wi rek mooy bis bu jot nga nga nekk di di di concentré wu ci ay jëmmi nit te ñooñu li ñu leen digal dong lañ nga digal yow moo xam ñu weesu lañ moo xam ñu teew lañ moo xam ñu ngi dund moo xam dunduñu yàlla yow daf la digal nga jaamu ko comme ñoom ni mu leen digalee woon nga jaamu yow boo ñàkkee fayda nag ba bàyyi yow li la yàlla digal maanaam ngir di leen di leen tudd fois yoo toll jàpp nga ne sax mënoo wax ci diine te tuddoo seen tur yi te képp ku koy def yow da ngay jàpp ne wax amul solo loolu moom du tasawuf loolu moom voilà tasawuf bi ñuy wax ñun te mooy bi ne ci téere yi boobu lañ xam benn boobu nag moo am beneen bi ci des dañ koo tuddee tasawuf moo tax ñu naan du tasawuf bii ñuy gis boobu moom dañ kaa tuddee tasawuf waaye lu tasawuf kon ah, loolu mooy li nga xam ne euh, euh, incha allahu taala ci jotaay bii di ñëw dinañu gën a ñëwaat ci buntu boobu. ci aay yi ngir ne aay yi dëgg-dëgg loolu lay leeral maanaam ci maana maanaam day leeral ne lan moo tax ba doomu aadama lan moom moo ko tënk ba du mën a yegg ci yàlla loolu moom moo tax ci jeexitalu aay yii mu daal di wax illal musallin ba mu des ñi nga xamante ne dañoo jokkoo ak seen borom ndax al musal maanaam ci sila la jubbi sila mooy jokkaloo connexion ñi connecté wu ci yàlla kese ñoo amul jikko yu bon yi yëpp ñu nekk di tudd boobu léegi ñoom ñoo ci set te ñooñu ñooy ñan mooy ñi nga xam ne sellal nañ seen xol sellal nañ seen bakkan seen ruux libéré na ba delluwaat ci fi nga xamante ne moom mooy cosaanam mooy nekk ci borom subhaanahu wa comme ñi nga xamante ne noonu la ñu waxoon Abu Yazid naka noonu moom al-Junayd radiyallahu wax na ko biñ ne ko lan mooy almat mu ne mooy nga nekk mbindee fi ci zahir ci biti ni waaye fekk yow ci sa biir moom yàlla rek nga nekkal mënoo nekk keneen ku yàlla ci sa biir.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 للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كان